maa la nga xamante ne nii kaanu nekkoon nañ ca àddina yaftaruuna doon ko duur moo lañ doon ut doon sos naan borom bi tabaaraka wa taala am na ay ndend moo ana gaa yooyu lan la leen jariñal lan la leen jariñ tey laa jarama dëgg-dëgg annahum gis nga gaa yoo yëlee fil aaxirati ca kër gu mu jóga humul axsaruuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a perte de mu ne innal ladina ginnaaw gi nag muy wax ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne inna alladina amanu dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoom dañoo gëm seen borom te dëggal wa amilu saalihaati te ñu doon jëf ci ci àddina jëf yu rafet yi mu ne wa axbatu ila rabbihim te ñu toroxlu woon nekkoon ñoo xamante ne nii dañ doon wàcce seen bopp ngir seen boroom dal ci jaamu yàlla gi doon sellal seen boroom tabaaraka wa taala waaye ragal ko lool tey dellu ci moom dong mu ne ñooñu loolu lépp axbatu da koy tekki de ilaa rabbihim te doon dellu ci seen boroom torox lu ngir seen boroom ulaayika gaa yoo yële ashaabul jannati ñooy waa aljana hum fiiha xaaliduuna ñoom dafa la ñuy sax fa la ñuy beel mu ne nag kaay ma jox leenum misaal masalu diggante ñi gëm ak ñi nga xamante ne nii gëmuñu dara mu ne masalul fariqayni misaalum ñaari kuréel yii di ñi nga xamante ne nii ñoom laa leen di wax nii muy entre jullit ak kurul jullit kal ama day mel ni ñi nga xamante ne nii mooy silmaxa bi wal asam ak ki nga xamante ne nii mooy dafa tëx wal basir ak ki nga xamante ne nii moom day gis wasami ak ki nga xamante ne nii moom borom bi may na ko muy dégg mu ne ñii hal yastawiyaani mathala est-ce que ñii nii ñoom bokk nañu te tamit dinañu yem li nga xamante ne nii mooy am am misaal mooy xam nga ne ñooñu moom moom moom yemuñu mooy ki nga xamante ne nii day gis ak ki nga xam ne dafa silmaxa waaye ki nga xam ne day dégg ak ki nga xamante ne du dégg ak ki nga xam ne day gis mooy dane al ama kooku moo kana ànd kii wal ama moom wal basir voilà mooy est-ce que ki ki nga xam ne dafa silmaxa dafa aveugle ak ki nga xam ne al basir ki nga xam ne day gis njàccaar la ñoom ñoo yem loolu mooy ki nga xam ne ak bëtam bëtu xolam day tàkk di gis est-ce que ki nga xam ne bëtu xolam dafa dafa nekk lu lëndëm dafa nekk loo xamante ne nii moom moom ak moom moom du gis ñoo yem déedéet waaye wal asam wal samia mooy ki nga xamante ne nii du dafa tëx ak ki nga xam ne moom day dégg ki nga xam ne moom mënu la dégg yiw mënu la dégg alquran mooy bu dee nekkul ne boo nee ko qul huwallahu ahad du ko dégg non mais da koy bañ mer comme ni ñoom Abu Jahl leen doon wax naan walghaw fiihi dee leen coow ci alquran quoi bu leen ko may audience bu mu dégg xam nga ne kook est-ce que yem naag wa samia ki nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo may muy nangu di dégg waaye tamit tey jàpp tey dellu ci li nga xamante ne nii moom mooy alquran ji kon nag affaire baa ngi noonu le est-ce que ñii ñoo yem suñu borom ne hal yastawiyaani mathala ndax ñaar ñi ñoom ku ci nekk ci ñaar ñi ñoom yem nañu misaal déedéet afala tadhakkarun moo ñii xanaa du ñu waaru te du ñu fàttaleku léegi nag mu ñëw nag di joxe yeneen misaal yoo xamante ne nii bokk na ci li nga xam ne moom la borom bi moom la yenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim doon wax ne li nga xamante ne nii bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax shayyabatni huudun wa axawaatuha naan saar bii moom moo ko bijaawloo bokk na ci lim doon wax mooy nettali yi kon nag muy dugg nag ci nettali yi nga xamante ne nii ay yonent ay xeet yu fi jaaroon nan lañ def ba ñu weddee comme waa Quraysh lañ lañ mujjee léegi nag muy tàmbali mu ne wala xad dëgg-dëgg arsalnaa yebaloon nañu te yónni woon nañu nuuxaa yonent ba nga xam ne moom lañu naan nuux alayhi salaatu wassalaam ilaa qawmihi ci ay ñoñam ba mu ñëwee lan la leen wax mu ne leen inni man mii de di nuux alayhi salaam lakum ñeel naa leen de nadiirun koo xam ne xuppaatekat laa mu biinun bu leer allah ta'budu illa allah maa ngi leen di woo ngal la waay ah maa ngi leen di artu bu leen jaamu bu leen wéetal illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala inni man nuuxkat alayhi salaam axaafu aleykum damaa ragal ci seen kaw adaaba yawmin alim mbugalum bés boo xam ne bu tar la bu ngeen weddee de fa qaala nag mu daal di wax jël parole ba mu waxee lool almalaw ña nga xam ne ñooy mbooloo ma mooy assemblée ba gaay nga xamante ne ñoo yor ndomboy tànk ya yor wàllu nguur ga ak alal ja ñu wax alla ñoom dañoo ñooy ñan mu ne alladina kafaru ñooy ña nga xam ne ñoo weddi woon seen borom tabaraka wa taala min qawmi ta bokkoon ci ay ñoñam moom seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ne ko mu yow looy wax nii maa naraaka ñun daal gisuñu yow Nuux lu dul ne illaa basharan mislana doo dara laa wax lu dul mbindeef nga comme ñun ñii wa maa naraaka te ñun sax seetlu nañ ne yow gis nañ ne ba ñu dalee di woo ba léegi këne ittaba'aka ñi la topp daal nekkuñ lu dul illaa ara illa alladhina hum lu dul ñi nga xam ne daal aradiluna ñooy les bas classe quoi gars yi nga xam ne ñoo gën a doyadi ñi nga xamante ne ñoo gën a suufe quoi ci suñu société bi daal ñi nga xam ne gën a ñàkk bu dee wàllu alal gën a suufe ci société bi ci wàllu ñi nga xam ne ay poste ñoom diite woon dara ñoo xamante ne amuñu benn ndomba tànk ba pare ay kaste lañ quoi gaa yooyu gis nañ ne ñoo la topp quoi yow yoon nag yoon min daal min daal min daal mbir mi yéemu na ci ñun daal wama naara lakum te nag ba pare ne aradilu naa baadiya ra'yi ñoom ñoo gën a suufe waaye ñi nga xamante ne nii ay xalaat quoi ah gaa yi nga xamante ne nii dara dañ laa topp li tax ñu propre du dara mooy ay nit lañ ñoo xam ne ñoom buñ nee hërëk ñu daw waaw ñoom daal lu ñu gis dañoo nekk ñu crédule teel a gëm ñoon ñooñ seen xalaat yi moo du dara moo tax seen xalaat yi moo suufe moo tax quoi lu ñëw dañuy gaaw ni mu gaaw njëkkante waaye yow xalaat bu njëkk a ñëw rek daal leen këf loolu kese tax ñu topp la ñooñ nag lañ gis yow ñoo la topp quoi kon yow mii yow noox kon nag affaire baa ngoog quoi te sax attention ah kon nag affaire bi kaara la ñu wax leen dara nag te yéen ñii ñun wamaa naraa lakum alayna min fadlin quoi ñun daal gisuñu yéen moo yéen yéen ban gëneel ana lan ngeen ëppalee quoi bañ war leen a topp yéen mais yéen mais mais Nuux Nuux vraiment Nuux yow yow fumiste nga ah yow Nuux mais yow ak gaa yi la topp nii nga xam ne seen xel yi lool la ñoom lu njëkk a ñëw rek mooy dañ leen di topp quoi lu feeñ nii rek ñu daal di tëb topp la noonu laa wax ci seen xalaat yi nga xamante ne dafa gàtt tax waaye dañ dul xalaat ndax xam nañ ne yow mii buñ doon xalaat xam ne yow mii jaroo topp yow nag gisuñu benn ngëneel bi ci wàllu alal ñoo leen ëpp alal ginu ngeen ñoo rafet ginu ngeen ñoo ëpp ay nit ginu ngeen ñoo ëpp alal ak ay ñu leen topp mais kon nag yéen yéen yéen wa ma nara aleykum min fadlin quoi ñun gisuñu lenn loo xamante ne nii nag yéen gën a leen gën a ngeen ñu ko de alay naa ci suñu kaw min fadlin benn ngëneel ngeen amul boo xam ne tax na ñun ñu war leen a topp lool amul bal li am ba des daal nadunnukum dañoo am yaqiin que ne jàpp nañ te gëm nañ du dañoo njort de kaadi bii na que yéen da ngeen di expliquer waxu ngeen lu am lii ngeen naan yàllaa la yónni ak ñi la ci gëm waxu ngeen dëgg wal iyaadu billah qaala nag bi waxee lool qaala mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ man nuux alayhi salaatu wassalaam kaay ma wax yéen araaytum ndax gisu ngeen xalaat leen rek in kuntu ala bayyina bu doon ne damaa nekk ci loo xamante ne nii lu leer la min rabbi ci diine joo xamante ne suubuin goo xamante ne nii mooy doxalin goo xamante ne nii min rabbi tukkee ci man muy nubuwa gi ma jox wa aataani un min ba ci lu leer boog min rabbi tukkee ci sama borom wa aataani mu jox mu rahmatan yërmande muy nubuwa gi muy def def ma prophète min rab min indihi tukkee fa moom joxaale ma diine gii ma leen indil fa ummiyat alaykum ñu daal di leen cee silmaxaloo daal di leen koy muur daal ba gisu ngeen ko nangu ngeen ko anulzimukum ndax ñun ñii ñun ñoo leen ciy forcer di leen ci daal daal daal obligé ne leen par force yéen da ngeen koy nangu wa antum laha kaarihun te fekk na yéen da ngeen koo man da ngeen koo bañ lool mooy ñun lool amuñu pexe forcer leen ci seen xol yi dugal leen ci déedéet ñun lool manuñu ko wa yaa qawmi ba léegi yéen samay ñoñ kaay mooy lii ma leen di woowe mooy dëgg de loolu leen bëgg a wax yoo xam ne ci laa ne sama borom moo ko jox jaare ko ci yonent gi ma def waaye yéen ngeen bañ ko mooy ngeen ñu nëbb leen ko ndax borom bee dogal ku ko neex mooy kii nangoo kii dul nangu loolu ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala laa ne ne loolu kon ñun du ñun ñoo leen ciy forcer ndax mënuñu ko waaye yaa qawmi e yéen samay ñooñ man Nuux maay wax ak yéen ba léegi alayhi salaatu wassalaam yëg leen ne laa asalukum alayhi maala diine jii ma leen di laaj ma leen di woo sama woote gii laaju ma leen ci alal ne in ajriya dëgg-dëgg naan pay leen ma mooy nekk sama salaire déedéet in ajriya man sama payoor illaa ala allahi borom bi nga xamante ne nii dara warul ko dara waroo moom de moo ma war lool ak pay wa ma ana tan ak yaakaar bu na ngeen xam ne seen wax yi naan ñi ma topp mooy ñi nga xam ne borom xel yi suufe yi nga xam ne lu njëkk ñëw la ñuy gëm bu leen foog ne man lool ngeen di wax tax na ma leen dàq de ndax ñoom dañ ne koon dàqal gaa yi boo bëggee ñu gëm la mu ne wa maa ana te déet man te damaa nekkul bi taari di di dàq de alladina ñi nga xamante ne nii amanu ñoo ma gëm même bu dee ñooy borom woyof mbubb yi man new ma di leen dàq innahum ndax dëgg-dëgg ñoom de mulaqu rabbihim ñuy dajeek seen borom nañu de walakin nii te waaye man li am ba des mooy araakum li ma gis daal mooy yéen ñii taxuñu leen du ñoom ñoo leen teree dugg ci li ma leen di woo de waaye daal seetlu naa ne lu fi am daal mooy araakum man daal gis naa ne yéen nii xaw ma nay nit ngeen yoo xamante ne nii tajhaluuna da ngeen a réer vraiment da ngeen a sànku xam nga lii moom la leen yéefar yi waxoon naa la lii la ñuy bañ ku leen ko wax moo taxoon suñu boroom waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waaye yéen a afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jaahiluun ndax yéen yéen yéen daal afa ghayra allahi ndax keneen ko dul yàlla daal tabaaraka wa ta'aala ta'muruni moom yéen may digal daal a'budu may jaamu ayyuhal jaahiluun yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ñu réer ñi loolu dañ koy bañ ku leen ko wax Seydina Nuux lii la wax noonu nag ne leen man daal gis naa ne lu dul ne yéen araakum damaa gis ne yéen xawman ay nit ñeen yoo xam ne tajhaluuna da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen a sànku da ngeen a wëllif sànku li nga xam ne mooy yoonu njub bi da lool kese moo fi am mu ne wayaa qawmi te yéen samay ñoñ man yansuruni mu ana kan moo may dimbali min allahi ci borom bi tabaraka wa taala in tarattuhum bu ma dàqoon way woyof mbubb yii te jot maa gëm ngeen bëgg daal ma dàq leen mooy gis nga gars yi dañoo rëy quoi jàpp nañ ne non non non man nag même bu ma ñoon bëggam bon di ànd ak ñoom ñii ñu tuuti ñii te loolu la waa Quraysh doon wax moo ñoom Ammaar ak ñoom Bilaal ñii moom ñun bu ñu duggoon ci diine gi sax radiyallahu anhuma mais nan la ñuy bokkee ñoom fu ñuy toog quoi non loolu nag suñuy ndaje quoi ah loolu day garaaw quoi moo taxoon loolu lañ doon wax ba suñu borom naan suñu worom waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wasbir nafsaka muñal sa bopp ak ñi nga xam ne yad'una dañuy wooti jaamu seen borom bil ghadaati ci bëccëg yeeg ngoon yi yuriduna te nammuñ te sàkkuwuñ lu dul seen mooy seen borom de nekk nekk seen borom tabaraka wa taala kon lii la leen Seydina Nuh alayhi salaatu wassalaam daal de wax